ñu ñëw seen ginnaaw dayya'uhu ñoo mu ne waqad rawaa Mutarrif an Malik ko sànk amatul droit au chapitre day sangu waaw mu ne waqad rawaa Mutarrifun an ta Mutarrif soloo na ci al imaamu Malik rahmatullahi alayhi mu ne ci loo xam ne balaaxan la mu ne qaala Abdullah ibn Mas'ud mooy imaam Maalik mu dane loo xam ne dakoo koo jotale da koo jote ci xam-xam waaye waxul càllale mu ne qaala Abdullah ibn Mas'ud mu ne imaam ibn Mas'ud de radiyallahu ta'ala anhu nee na mu ne man lam yata'allam al-faraa'ida wa talaaqa wal hajja fa bima yafdulu ahla al <laughs> <laughs> mu ne Seydina Abdallah ibn Mas'ud dane imaamu Maalik kay nettali <laughs> mu ne imaam ibn Mas'ud nee na anhu man lam yata'allam al ñetti xam-xam a ngi ku ko jàngul mu ne man képp koo xam ne lam yata'allam xamul jàngul al-fara'id muy xam-xamu miraas jàngu ko wa talaqa jàng ko xamu ci dara wala wala da cee moom da cee contenté au district mio mooy comme ñun ni ñu mel rek ahlu surface nahnu ahlu surface ñun moom ci surface bi rek lañuy ñuy naviguer noonu waaw kantaa dugg ci biir fa nga xam ne fala fala ad durar haythu durar wala ali loolu ñun bokkul ci suñu affaire boolewuñu ko ci suñuy mbir mu ne te xamoo xam-xamu aj ñett yi képp koo xam ne jàngul ba maîtriser xam-xamu miraas bo jàng naa ko tey fàtte ko suba loolu taxul ñuy wax loolu moom yaakaar naa ne tout le monde en est en est d'accord quoi que ne c'est pas l'objet de notre sujet quoi kooku moom jàngul waaw nga xam ne li mu jàngoon ay vagues souvenirs kese la ci am des souvenirs imprécis kooku mooy kon kooku loolu du xam-xam parce que xam-xam day sax te li koy saxal mooy nga koy jëfe te di ko jàngale waaw nga koy jëfe te yàlla tax di ko jàngale te yàlla tax eh, kon mu ne Mawlaana Ibnu Mas'ud nee na képp koo xam ne man lam yata'allam al wal-hajja mu ne gis nga ñett yi ku ko jàngul ba maîtriser ko xam-xamu ba takk ko téye ko xam ko xam-xamu miraas xam-xamu passé xam-xam la ah. Euh, euh, euh, wal xaj ak xaj noo yii moom ku ko xamul mu ne kooku fa bi ma yafduru ahlal baadiya kii ana lan la gëne kaw kaw bi nga xam ne xamul xam-xam moom xad eh, kasuratil kii de ahlul bawaadi bari na de laa ilaa al a'raabu ashaddu kufran wa nifaaqan gisoon nañ lool bi ñuy gis tafsiru suuratu tawba ci gazwatu Tabuuk ci xareb Tabuk gisoon nañ lool <laughs> waxoon nañ la li al imaam Ibn Hayyan doon wax këne al arabu tekkiwul gaa yi nekk ci kaw ga noonu kese ah non buy wax fii nii al arabu ashaddu kufran wa nifaqa ak min wa min al yooyu arab yooyu muy wax tekkiwul ku dëkk ci kaw gi mooy ki nga xam ne amut xam-xam moom lañ naan mooy ki jàngul ci jàngul la moo tax ñu la doon wax foofu nit day nekk aarabi bu amul xam-xam walaw baata fi qasril malik maatal malik hayyal malik walaw aasha fi qasri hada al malik walakinahu jahilun bi hadhihi al ulum fa innahu aarabi wallah <laughs> waajoo xamante ne nii amul xam-xam yi même bu dee ci biir palais présidentiel la yeewoo c'est un kaw kaw c'est un campagnard ci wàll wi c'est pas que dañ naan waa kaw nga xam nga lu tax parce que kaw nga en général téere yi duñ fa bari information yi duñu fa agsi contrairement capitale ci agglomération yog yooyu mooy da ngay gis affaire xam-xam bi en tout cas yitte gee fu dul ne danga gis ne surtout léegi nga xam ne internet presque ñoom ñooy yi nga xam ne zone yi nga xam ne couverte par internet nga xam ne lépp da koy mën a am daanaka alors que kaw ga ay zone branche la yoo xam ne gars yi daanaka dara doo fa am dara réseau kese réseau normal bu téléphone rek boo mayul doo ko am te lool loolu nag que ça soit en France. que ça soit au Sénégal ñoo ci yem sauf que France simultanément mooy ñoom dinañ jéem dara waaye même foofu gars yi réseau yi grand kii ay SFR buy nga ñoom ñoom ñoom Orange daanaka dañ leen a délaissé moo tax boo fa nee yenn pour da gis fu kawe foo xam ne fa la ñëppay daje léeg-léeg ngir man a am réseau. xam mooy yu mel noonu nga xam ne mbir yi information yi du agsi ci ñoom wala difficilement lay agsi xam-xam bi noonu la te boroom xam-xam yi. ci ville yi la ne loolu moo tax képp ak tamit nitu yàlla yi fu ne la ne rawatina ci biir fi ñépp ne waaw bokk na nag ci li nga xam ne moo nax ñu bari ñu jàpp ne nitu yàlla moom sëriñ bu mat sëriñ moom fenn rek la war a nekk ca àll ba dëkk ci benn néegu ñax ci benn mbaar boo xam ne bala nga faa dem di nga jël ay ay ay ay orel ay kaar ñu wàcce ci àll bu kenn xamul nga jël charrette jàll ci rang-rang yi ci yoonu suuf yi xàll yi après boobu mooywul sax war a dox ngir war àgg ci moom ñu door a xam ne kii mooy ci màgg kantaaka ma bàyyi biir buntu kolobaan moom du tus alors que boobu mooywul kooku sax mooy ki ëpp ki ki gën màgg ci jamono ji nekk sa buntu kër waaye dangaa jàpp ne moom war la doon kii xanaa moo jóob la uude yi nga xam ne moos der yi muy muy muy ëw ak yi muy eh, dàll yi muy defar ci lay dunde te difficilement gis nga këram gi ni ñu sonne léeg-léeg man lay ñëw di leb xam nga ne kii warula tollu fenn fa yàlla ndax bu àggoon fenn fa yàlla xanaa konoon buur yàlla defal ko li nga xam ne génn ko ci situation bi alors que boo mooyul moo gën gox ba nga ne waxuma la man na nekk sax gën ci àddina bi jamono yi ngay xool yow nga bàyyi ko fi dem ba foofu parce que loolu dafa bokk ci obstacle yi nga xam ne ñooy tax nit du ñu xam ki nga xam ne mooy boroom xam-xam du do nitu yàlla du ñu ko xam waaw <coughs> looloo tax ñuy wax kaw ga mais sinon tekkiwul ne kaw ga noonu kese mooy ku dëkk ci ville bi te xamoo yow xam-xam yitteelu la xamoo ci dara kooku anta arab yi waaye nekk ca kaw ga rek bu dee ne moom xam-xamu ko ñor mu nekk ci gëstu ko takk ko xam ko kooku ci côté bii laysa bi araab yi waaye ci urfu kaw-kaw la parce que campagnard la ci campagne bi la dëkk mais fii bu ñuy waxal arabu moom bokku ci waaw parce que al arabu ashaddu kufran li tax ñoom ashaddu kufran ñu gën a tar ak weddi yàlla mooy seen ñàkk xam xam-xam bi agsiwul ci ñoom lumière bi nga xam ne mooy xam-xam gi leer agsiwul du difficilement lay agsi ci ñoom seen ñàkk agsi ci ñoom nag moo tax ñu ñu gëme woon ci seen shirk yi nekkoon seen bokkaale yi même bu dee nee nañ gëm nañ yàlla mais boole ci ay bokkaale yu bari ci lañuy tëju ndax amul benn xam-xam bi agsiwul ci ñoom niital leen niital leen wan leen lii mooy dëgg leenu dëgg loolu moo tax ñuy wax waaye tekkiwul ne waa ji campagnard la oh, buñ nee gaa kaw kaw ñuy xool ku dëkk Bawol euh, en tout cas ca àllub Bawol ba wala àllub Njàmbur ba wala Kajoor bi déedéet ma ne kun bi Dakar mais kaw kaw yee bari sax non lii boo gisee bari nañu yor ten euh, ki ay babouche yor ngandum kaala ak kurus ñépp de ñu bari di leen topp te ñoom araab yi yi kooku araab xam nga li al imam Ibn Mas'ud di wax mooy kon da gis ne daanaka euh, danga naan euh, ñi ñu naan sëriñ sa est que du ñoom ñooy ñi gën a kaw kawe ci ñépp ñoo gën a nekk ay arab mooy ñi gën a xam diine xoolal fii <laughs> mu imaamu Maalik ay nettali la mu ne qaala Ibnu Mas'uud mu kon al imaamu wa mawlaana Ibnu Mas'uud ibnu ummi abdin radiyallahu ta'ala anhu wa an ummihi qaala mu ne man moo ne man lam yata'allam faraa'id ku xamul yi xamoo xam-xamu saa jàngoo xam-xamu miraas wa talaq jàngoo xam-xamu passé <laughs> ah yow man ngaa fase sa soxna bu yàgg mu nekk ko la xaraam bu yàgg nga mujj di dëkk nga continuer dëkk moom nga yee problème la yuy xew na ci yi nga xam ne euh, ñu bari xamatuñ ko parce que bokkul ci ñuy waxtaane sujet tabou la moom eh, saa yi ndax gaa yi naan non yow waa ji door a mari nga ñëw di fi wax affaire talaq waaye affaire fase yow bon baadu sa soxna si mu takk dalaa merloo baadu da nga ci doon jéem kii far moom mu takk ko nga mer xamoo dara looy waxtaane nga ñëw di waxtaane passé mooy jamono yooyu yëpp ñu bëgg bu ci kenn mu nekk sujet tabou <laughs> ba sax gaa ah, uuf uuf ma la uuf ma la moom looy bañ mu am bu ko tudd déedéet dañ tudd kay. waaw mais boo ko jàngul lii la wax mooy yooyu nga xam ne ci biti nii dañuy jàpp ne wax yu rafet la alors que loolu rafetu parce que li rafet mooy xam-xam dañ koy jàng dañ koy uti amul ay liiwag lii dañ koy jàng xam ko waaw gaa joo xam ne nee na soxna nee na soxnaam fase naa la fase naa fase naa lë te xamul ne moom xaram na mu jàpp ne benn fase la waaw saa bu fawee rek ne ko yow fase naa la xam nga ne yow wala ñu mu def ko ab fo def ko loo xam ne ab ab ab ab kii la euh, refrain mooy dee mu yow indil ma ceeb bi waaye wala ma fase la boo ko indiwul fase naa la sax non yow xoolal fase naa la ñu def ko foo reewante tàppante alors que mu xaraam ci moom bu yàgg ni continue dund vingt ans alors que ba mu ko xaraamee y'a vingt ans ñoom ñu ngi dund ba léegi en tant que couple alors que seen couple boobu yàqu na bu yàgg parce que ñàkk a maîtriser ñàkk a xam ak talaaq allahu akbar waaye ñàkk a xam ak talaaq moo tax femme bu fi buñ fi fase mu dem këram ay parents am téye ko ñuy chantage bu dee te xamuñ ne kooku bu dee matul ñetti fase ba léegi soxnaay waa la mooy fekk idda jeexul mën naa dem jëlaat te buy jëlaat dara kenn amul la mooy manu adlu manu ci am manu ngeen ko ne non di ko chantage manu la am loolu man mooy téye ndaw yaay ji naan ko ba nga dem rek waaw juróom la woon ci ñàkk fayda kii ma may ko sama doom amul dara lu muy def mu fase ko ci fase yi gën a ñaaw te kat mooy ñoom fase kese ñu ne li gën ñaaw te lu tax day dikk day am nit ki ñëw di jëlaat soxnaam soxna si sax day dem ba bëgg a dellu yaay ji ne ko bës nga boo delloo tey laa lay mujjee tudd bu ma tuddati bu ma la tuddati bul jaar tegati sama sa tànk ci kër gi baay bi nag yor kurusam toog fee <laughs> mel ni ku yëgul li xew bu ko sox doom ji xool sax ngir mu réagir mu mel ni yëgul li xew parce que yaay jee fiy takk sërf mooy fiy takk tubay fii te moo fiy doxal walla iyaazu billaah yooyu yëpp lan moo ko waral parce que ñàkk maîtriser xam-xamu talaaq kon man lam képp koo xam ne jàngul al faraa'ida xam-xam bii xam-xamu miraas wa talaaqa ak li nga xam ne mooy passé wal xaj ak xaj ci lañu ne ci lañ génn noonu lu ñu indi ci miraas mi lu dul wax ju yonent bi alayhi salaam wax keroog mina ci aj gi ci xudmaan bi sormoon bi ci Amr ibn Xaarija nettali ko na ko noon ñoom Seydina Abu Umaama al-Bahili radiyallahu anhuma moo ne yonent bi alayhi salaam nee na xatabana Seydina Amr ibn Xaarija radiyallahu ta'ala anhu wal xadiisu mooy riwaa imaamu Muslim imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhim mu ne xatabana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifayhi wa sami'tuhu yaqul inna allaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu min al-mirath fala wasiyyata li warith du lool mooy aj boobu ñu jóge te moo tax ñuy gis miraas mii ndax li yonente mi alayhi salaatu wa salaam wax lool mooy boo ko jàngul xamoo xamoo luy ponki aj xamoo li li li nga xam ne boo ko defee day yàq aj sa aj da koy yàq xamoo li nga xam ne yow boo ko deful da koo war a réparer xamoo lan nga koy réparer xamoo lan mooy arkaan yi ay ay ihram sa xamoo ci dara ay tawaaf xamoo luy tawaaf yow daal gis nga mooy di nga gis ni nii wër kaaba gi mooy ah, xamoo luy atteem xamoo ci dara xamoo arafaat nga toog sa biir hôtel ah parce que tey le neuvième jour nit ñee ngi dem Arafat nga ne bon mbir yi moom dafa tàng moo il fait presque cinquante quatre degrés te nit ñi dañoo bari lool man daal xaaral ma toog ci sama hôtel bii bu subaa ma dem Arafat fañ jëm tëdd nag di nekk ci sa à óola laa nee nga ba suba nag nga ne comme que jaayee ngi dem jóge ay ay ay ay Muzdalifa yii di dem Mina après dem ca Kaaba ga man duma dem ci Kaaba gi duma dem yooyu léegi nag naa dem Arafat bu ko defee kenn du fa nekk man ma def lañ def taxaw fa kooku am na aj gis lu am dara lu tax parce que xamul dara lam yata'allam al al hajj mu ne fa bi ma yafdulu ahlal baadiya waa ñett yi moom ku ko jàngul maîtriser xamoo ko yow nan lan ana rek ban ngëneel nga am ci ki nga xam ne mooy kaw kaw bi ki nga xam ne moom xam-xam agsiwul ci moom mooy yéene yem mooy gëne ko dara ana lan nga ko ëppalee amul <laughs> mooy yi ak yi mel ni ñoom waaw xam-xam bi ay julleeg yooyu yow dara koor tus waaw yépp nga maasale te ku ñuy fu ñu waxee ci diine nga foog ne yaa war a wax parce que nga mag ñi ñu am kenn amu ko duñu jàngal diine mais anta ajhalul juhala yaa gina sànko ñi sànko yaa gina réer ñi réer man naar du ma jàngal suñu diine ñun am kenn amu ko oh, wax premièrement du waxu dëgg waaw du ñu am kenn amu ko waaw ku ko wax waxula li am nit nag bara ngaa mën a comparer naan li ma am kenn amu ko daa fekk nga war a xam la ñeneen ñi am ko mais ñun xamuñu ñi am nekk ay prétentieux doy lool li ñu xam ñun li nga xam ne moom lañ ne lañu xam ndax mag ñooñu sax xamuñu leen xamuñu leen même bu dee nee nañu tout le temps ñu leen di waxtaane lu bari li ñuy waxtaane ci ñoom wéru te seen njàngalee ngi fi ñu ne ko fi dégg di nettali yoo xam ne du dëgg ba pare nga bëgg a taxaw te ñoom lañ taxawoon tax lu nekk mu dal leen ci yow amul kenn ci yéen ko pare taxaw ci liñ taxawoon lépp di festivité kese ak mumbaay xumbaay ak def lu xumba gaay kii ñiy fette suñuy yuuxu dal fii ñiy tëb ñu foog ne ñoo ngi def ngir moom kooku kooku akaleen a mere wallahi akaleen a mere waaw ndax kooku li ko dal ci diine ji di bakkanam yépp dundam yépp ngir lislaam ñi ko fi ñi ne ñoo ko fi toogal ñoo topp ci yoonam amul dara lu ñuy def lu dul lii ne lii mooy wane ne ñu ngi ci yoonam wallahi loolu metti na ko kon nag yow ku ku xamul yii ana naka bi ma Mawlaana Ibn Mas'ud ne fa bi ma yafdulu ahlal baadiya mais kii ana lan la gëne lan la ëppale lan la gëne ñi nga xam ne ñooy kaw waa kaw ba nga xam ne amuñu xam-xam en général te xam-xam du fa àgg mu ne wa qaala Ibn ba léegi al imaam ci tafsir bi suuratu Nisaa mu ne wa qaala aaya 11 bi ba 14 bi muy tafsir aaya yooyu mu ne wa qaala di wax ci wàllu miraas comme niñ ko tuddoon sànq mu ne wa qaala Maalik mu ne ba léegi al imaam ibn Wahb Abdallah ah, ne woon ma al Maaliki bu siiw bopp nekk boroom xam-xam bu rëy ci wàllu xadiis ah, ah, mu ne mu jële ci imaamu Maalik mu ne kuntu asma'u Rabi'a mu ne imaam Maalik rahmatullah alayhi imaamu daaril hijrati muy imaam Maalik mel na boroom ngir mi mu ne nee na man asma'u kuntu nekkoon naa man Maalik asma'u di dégg Rabi'a muy Rabi'a ibn Abi Abdirrahman muy Rabi'a Rabi'a ar-Ra'i newoon sëriñam bu mag boobu muy Rabi'a ar-Ra'i al imaam Rabi'a ibn Abi Abdirrahman moom mu ne dégg naa man imaam Maalik dégg naa sama sëriñ Rabi'a moom mii Euh, moom la imam Maalik bi mu nee tout tànk yaayam ci Rabi'a bii la ko ëndi waaw waajal ko rahmatullah alayha ah, loo loo lii lañu naan doom yaay ju ju ju xaw ma yaay doom ja lan yaay ja lan waaw <laughs> kiiwu bu xaw ma lanu nday liiwu doom fàtte naa sax nan lañ koy wax loolu mooy yaayam moom imam Maalik moo ko waajal toppatoo ko solal ko yére yu rafet jëndal ko yére yu baax solal ko jàpp ci loxoom mu nekk gone tout temps mu indi ko madinatul munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ñëw ci Rabi'a mi nga xam ne mooy boroom xam u dëkk bi bokk ci boroom xam-xamu dëkk bi gën a fës ñu xame ko teggin yu rëy yu mag yi ak xam-xam bu rëy bi mu indi ko ba ci moom waaw te ba muy dem nee na ko sama doom boo demee ci Rabi'a na jël ci moom teggin yi tegginam yi waaw aadaab yi li nga xamante ni modèle bi mu doon ci comportement nga xam ne toppul kenn ko du yonente bi alayhi salaatu salaam laata ngay jël xam-xamam allahu akbar waaw ndax xam-xam saa teggin day nekk paaka dabbuus boo xam ne day épée boo xam ne contre ki ko xam lay mujj jam nanga ciy gaañoo waaye doo ci doo ci jariñoo te doo jariñ kenn mu ne ko nga jël ci moom teggini tegginam ni laata ngay jël ci moom xam-xam im indi ko nag ci imaam Rabia Allah moo tax imaam Maalik lu bari demal ci Muwatta li ci moom lu bari mu ne nag man imaam Maalik kuntu nekkoon naa asma'u Rabia di dégg Rabia moom ibn Abi Abdurrahman di Rabi'atu Ra'y yaqulu mu ne rahmatullah alayhi man ta'allama al-fara'ida léegi ndax fii beneen affaire lañu indi mooy nga ne waaw kay kon léegi naa ko jàngi comme que wóo imam Mas'ud wax na dëgg te alquran doy na sëkk alquran liñ la waxoon yëtte gi ci suñu borom def daal di koy leeral dans les détails détaillé ko loolu rek doyoon na ci xam importance su xam-xam bi nga ne waaw kon léegi naa ko jàngale naa naa ko dem jàngi fexe ku maîtriser lii nag imaam Rabia imaam Malik mi nettali waxu imaam Ibn Mas'ud bi ne ku ku xamul xam-xamu mira xamoo xam-xamu passé xamoo xam-xamu aj ana lan gëne waa kaw gi <laughs> lan tus mooy dara rek loolu mooy réponse bi léegi nag mu indi beneen wax boo xam ne la jële ci sëriñam bu mag bi di imaam Rabia ngir wan ne waaw kay bu ma koy jàng nag daa am nu ma koy jànge de dafa am nu ñu koy jànge dafa am nu ñu koy nag di jàng n'importe comment mu ne xoolal mu ne man ta'allama al-fara'id kon imam Maalik mu ne dégg naa sama sëriñ bi de Rabi'a mu ne man képp koo xam ne ta'allama al min ghayri 'ilmin biha min al ma asra ma yansaha mu ne sama sëriñ bi doon na wax ne man ta'allama al képp koo xam ne jàng nga xam-xam bii di xam-xamu miraas min ghayri ilmin biha min al quraan te yow bi nga koy jàng jaari ko ci al quraan waaw min ghayri ilmin biha nga bañ koo xame min al quraan di tibbee sa xam-xam boobu ci al quraan kon ni ko al quraan wax ak ni ko jàngale jaaroo foofu jaaroo ci aaya yi ko buur yàlla détaillé nga jàng ko mu ne maa asraa maa yansaaha kooku ak ak lu ko gën gaaw ci li mu mu fàtte la mu jàngoon la mu jàng dëgg la de waaye da koy gaaw fàtte qaala Maalik eh, eh, kii ne imaam Ibn Wahb ne imaam Maalik bu waxoon lii da ci doon teg ne wa sadaq wallahi mooy sama sëriñ bi Rabi'a wax na dëgg wallahi wax na dëgg ku fi jàng loolu nag mooy xam-xam yépp al asl doo fi bàyyi asl di jaar feneen cosaan bi demal ci source ba nga tibbe foofu xam-xam boo koy fii mu ne képp ku buur yàlla may possibilité xam-xam bi nga jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam direct sans aucun aucun intermédiaire bi yoboo nga def lool ah parce que mooy source bi yow fi ngay jaar loolu tekkul na bul jàng nga xam dasana mooy premièrement mooy loolu mooy boo ñëwee di jàpp xanaa xam nga loolu moo tax façon jàng yépp jàng fiq bi ci gën mooy nga koy jàng di ko jaar ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw te ñi ko jànge noonu ñooy gën a maîtriser affaire bi ñi nga xam ne jàngewuñu ko noonu ta ñi ko jàngewul ci yoonu xadiis yoonu alquran da ngay gis problème bi ñuy am mooy problème indi seeni dalil waaw mooy dangay mokkal ay ay mutuun mooy ay yax yoo xam ne boroom téere bi boroom xam-xam bi dafa gis ne xam-xam bi mu di koy bind daldi koy tënk fenn ci ay kàdduy boppam tënk ko def ci yi nga xam ne man da ñàkk nga xam ko yow nga ñëw mokkal lool duñ ne li nga xam du xam-xam de waaye am na lu gën lool mooy mokkalal loolu waaye bu lem ci yooyu mais da ngay mokkal tegtal yi moom fan la jële li muy wax min qur'an wa sunna fan la ko jële ci alquran fan la ko jële ci sunna nga xam yooyu as këy nga mokkal nag matn boobu noonu nga xam ne yow da ngay naviguer da ngay naviguer à la bayyina da ngay avancer ci bayyi na boo gisee boroom xam-xam bi wax lii comme Magnul Akhdari yi nga wax lii nga xam ne lii nii mu wax nii en fait xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lay wax nii rek mooy tegtale lii lañ war a def boo gisee mu wax lii en aaya sàngam moo tax mu wax lii moom lay wax nii moom la wax fii kooku gis na kooku mbir yi muy leere ci moom moo tax bu kenn ñëwee ne ko ah saa yi yow nee lii nii lañ war a def yow kan moo la ne ponki njàpp alfawru ci la yow bu dee jàngoo source bi mooy jàngoo xadiis yi nga xam ne ñooy leeral loolu jàngoo alquran yi nga xam ne aayatul ahkaam yi nga xam ne ñooy wax ci côté boobu mooy bu boobaa doo mën a tontu lenn ngay mën a wax ah bon loolu boo demee ci suñu borom xam-xam yi ñun Maliki yi d'ailleurs boo demee ci al yi wala boo demee ci euh, nangam nangam lii la wax mais ba léegi waayu tontoo boobu waaw bu dee koo xam ne moom ni yow lay gisee loolu mën na koo doy bu dee ku mel ni yow mooy këne moom boo ko waxee ne mu ngi ci téere sàngam kese doy na ko kooku kooku man ngaa bañ am problème mais bés boo dajee koo xam ne naan la bon. dëgg la yooyu yëpp baax na mais est ce que man nga maa wax fan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan ci sunna mooy leeral la lii nii dañu war a def boobaa da ngay am problème da ngay am li ngay man mooy bon après nga wax waa ji ne kon man manumaa jàpp li nga wax nga naan ko walla nii lañ mel téere yu weex yu bees yi léegi di diingat boroom xam-xam yi di leen diingat ñii nga xam ne walla après way wahabi yi fan la affaire bi nekk affaire wahabi gis nga xam-xam wahabiya kañ la xew li ngeen di wax wahabiya te ñoom bëgguñu leen koy woowe mais man dama naan salafi ñoom dañ ne lu salaf lañ bëgg mais woowe leen ahlu salaf wala ñi nga xam ne ñooy jéem a teg seen tànk ci yoonu salaf yi parce que affaire bi il faut être il faut être juste quoi yow bëggoo ku rey woowe loolu nga bëgg di ko woowe nit ñi mais bu leen ko woowee ñoo xam ne lépp lu leen di kii mooy alquran sunna ci lañu ne nga bëgg leen a ŋàññ man dama naan la sax premièrement ñooñu kañ lañ xew bi ñu xewee yàggut ñun waxuñu ñu ay wahhabi ak teg leen seen notion yooyu fële yéeg leen ngeen dem ci ñoom saxiix ci euh, Muwatta imaamu Maalik miy wax nii mi nga xam ne ñu bari ñuy wax loolu bu dee suñu côté dëkk dañ ne moom mooy ci ngir boobu lañ bokk dégg ngeen li mu wax lii nee na sama sëriñ bi doon na wax ne Rabia man ta'allama al-fara'ida min ghayri ilmin biha min al ma asra'a ma yansaha te ko masoon na wax Abdullah ibn mi nga ne bu dee Maliki nga xam nga palaasam bi am ci ngiru Maliki rahmatullah alayhi ta borom xam-xamu xadiis bu mu ngi ci kutubu sitta yépp mu ngi ci seen biir non kutubu kii nu mu tudd euh, waaw kutubu sitta imaamul Buxaari imaamul Muslim imaamul euh, euh, euh, Tirmidi imaam Abu Daawud ak Tirmidi an-Nasaa'i ibnu Maaja ñoom ñépp Abdullah ibn Wahb mu ngi ci biir te Maalik yi la taalibe imaam Maalik la woon moo ne sama sëriñ imaam Maalik moo wax lii nee na Rabi'a sama sëriñ man imaam Maalik moo doon wax ne ku fi jàng xam-xamu miiraas te loolu du xam-xamu miiraas kese mooy façon xam-xam yépp te jaaroo ko ci alquran fama asraa kooku ana lan kan moo ko gën a gaaw an yan saaha mu fàtte xam-xam bi imam malik nee na imam ibnu wahb almaliki rahmatullah alayhi nee na bu sama sëriñ imam malik masoon a wax loolu danaan sadaqa rabia wax na dëgg kooku nan nga mën a nekk ci ngiiram ba pare ne man daal affaire dalil yi ay duma ko toppatoo ay matn rek laay faat lay mokkal bu ñu ñu ne mu ngi ci moo daw wanaa mu ngi fii te yow à côté dalil yi sa yoon newu ci hein mooy yow xamoo ban ngir nga ne ah xamoo ne bi nga nekk mooy ngiru ahlul xadiis comme yeneen ngir yu nekk ngiru ahlul xadiis voilà ngiru imaam Ahmad mooy ñoom ñépp xadiis a féete alquran ak xadiis mooy les premières sources Shafi'i yi Hanafi yi na ko noonu mooy kon ku ñëw di saxal ne nañu mboqal ay ay ay ay kese waaye nañu nañu nañu neenal li nga xam ne mooy fa mu tegu ci alquran ak sunna mooy yow xamoo xamoo ci turu turu kan ngay wax yow waaw xamoo ñi ngay wax ñoom fa ñu tegoon seen seen tànk waaw kon nag lii la kon affaire baa kon problème problème bi waajooju ki jàng xam-xam yi yépp mooy loolu problème la lool mais bi ci gën a rëy mooy beneen bi mooy le fait que yow mooy bi wax sànq mooy yow doo mën a képp ku bëgg am dalil ci li ngay wax du ko mën a am te doo jariñ ñu bari parce que ku mel noonu moom mënoo ko jariñ te nit ñi noonu lañ war a mel waaw mooy ñuy ala bayina ala man damay woote jëme ci yàlla ala basiratin ana wa man ittaba'ani loolu la yonente yonay saa saa wax qul innama ad'u damay woote jëme ci yàlla waaye ala basira teg ko ci lu leer nañ ci clairvoyance man ak képp ku ànd ak man kon nag mbir maa ngoog de lii mooy yoon wi de premièrement doo mën a jariñ koo xam ne nit ñi doon lañ war mooy di ñuy xam li ñuy jëf fan la tegu dëgg la am na yenn yoo xam ni <clears throat> diñ fa nekk comme conférence xam conférence wax naa la du bërëbu am xam-xam bërëbu am ay pist la ak mu mu mu xërtal nit ñi ci xam-xam waaye nekkul bërëb boo xam ne da nga jàpp ne fa ngay nekk ngir am xam-xam doo am dara conférence walaw shahidta mi ata conférence dara loolu du la may xam-xama ah. waaw léegi <clears throat> mooy xam nga yooyu des fois ñu poser la question yoo xam ne waxtu wi daanaka ay cinq minutes a ci des dix minutes gars yi poser fi question yoo xam ne mënoo dugg ci détails yi waaw nga xam ne yenn yi moom li nga man mooy ma manoo manoo lu dul lu dul euh, joxe tontu yu gaaw yoo xam ne doo mën a joxe dalit parce que boo ko fi naree def nit ñi dañoo bëgg nga tontu leen loolu garaawul te am na ñoo xam ne soxlawuñu dalil ñoom boo leen waxee ñoom sox ñoom wax leen li leer rek mais sauf que nit ki nag waroo kiy sàkku xam-xam ak sëriñ si waruñoo tàmmal seen bopp loolu xam façon ñiy laaj ci kan moo yooyu ak ku ko soxlawul am ñoo xam ne boo fi nee daal duggal yi dalil yu rëy yi mooy ñoom xamul ñoom wax leen rek li mu doon ñoom ñu jàpp loolu def mais boo dajee koo xam ne daa soxla comme taalibu ilm la kuy sàkku xam-xam la moom nga naan ko lii la kese du ko doy ta ta ta ta ta ta ta ta xoqalahu wax nu dëgg nu koy doyee du ko doy <laughs> loolu benn problème la beneen problème bi mooy ki nga xam ne day jàng yi xam-xamu diine di ko puiser ci xadiis yonent bi alayhi moom dafa mel ni day réaliser topp gi yonent suñu borom ne laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasana man ataa Allah rasula faqad ataa Allah moom day dangay fexe di réa day man loolu moo loolu moo tax muy gis beauté jaamu yàlla taar taaraayu jaamu yàlla taaruk jaamu yàlla gi parce que danaan man lii may def non dama koy def ànd ak kontante gu rëy parce que xam naa ne yonenti sallallahu alayhi wa nii la ko doon defe nii la ko doon defe bu may woor ma xam ne nii la doon woore bu may julli ma xam ne nii la doon julli moom mi ne sallu kama ra'aytumuni usalli julli leen comme ni ngeen ma gise may julli yow mu nekk boo yëkkatee sa loxo allahu akbar nga ne man de def naa li xayru xalqillaahi def ba pare ne def leen li may def man def naa ko nga kontaan nga rukkoo nga mooy yooyu yëpp ngay réaliser ne man nii la ko suñu borom nii la ko jàngale yonent bi alayhi salaam mu jàngal ñu ko ma war koo defe nii bu may jàpp may raxas samay loxo mel ni damay gis yonent bi alayhi salaam mu taxaw di jàpp may def ni moom alors ki topp mutuun yële kese moom du am loolu moo tax njàpp kii ak njàpp kee mag ñooyee waaw kee moom baax na ba bu wul côté di xalaat naan yonent bi alayhi salaam nii la doon def sax loolu ci boppam du traverser xel bi du ko teewlu li muy teewlu mooy téere ba lii la wax téere ba lii la wax boroom téere ba lii la wax wax dëgg yàlla nag est ñaar ñooñu mën nañ leen a comparer nañ waxante dëgg rek mënuñ leen a kon nag ku fi jàng xam-xam yii te ja te ja jaaroo ko ci alquran fama ma asra ma yansaha waaw Allahu akbar léegi nag léegi nag léegi ginnaaw lii euh, mooy ñu yem nii ci côté bii léegi nag ñu ñëw kon xam-xam bi gis nga ni mu amee solo li nga xam ne noonu la ko boroom xam-xam yi xadiiman wa xadiisan en tout cas xadiiman bo comme li al <laughs> li imaam al qurtubi wax waaw muy boroom xam-xamu salaf yi ci ni ñu ko doon màggale ak ni ñu ci doon nekke waaw moo tax doo gis benn ci boroom euh, euh, euh, asxaabu sunan yi géegee gis ni ñu ko re ko joxe importance ay kitaabul faraid imaamul Buxaari imaam Muslim imaam Ibnu yooyu ñu gis kitaabul faraid imaam at-Tirmidi abwaabul faraid an rasulillah al imaam at-Tirmidi bunt yi nga xam ne ñooy waxtaane miraas te ñu tukkee ñu jële leen an rasulillahi ci ndaw li yàlla li sallallahu alayhi wasallam léegi nag ginnaaw buñ gisee lii euh, mu des ñu ñëw nag ci wàllu nag nañ dugg nag ci affaire bi ginnaaw biñ gisee kon définition bi lughatan wa shar'an ci wàllu langue arabe waaye ginnaaw bi nga xamante ni tamit lañu ko gis ci wàllu euh, étym mooy ci euh, xam-xam bi li nga xamante ne nii moom lañ ci moom lañ ci gis euh, mu des léegi nag ñu ñëw ci nit ki bu génnee àddina parce que nii lay deme xoolal nii lay deme mooy nit ki fekk nit kee gi dund gaañuwul kooku kenn du wax miraas loolu de un loolu c'est un préalable loolu c'est un préalable léegi bu génnee àddina laaj bi mooy nit bu génn àddina à quand intervient li ñu naan miraas kañ la ñuy miraas laaj bi mooy est nit bu génnoon àddina tey mooy est-ce que bu génnee àddina automatiquement dañuy ñëw rek ne bon comptabil comptabilisons li mu fi li fi bàyyi ñu ne ah moom de amoon na ñaari magasin Caaroy Gaar amoon na ab terrain Kër Massar amoon na it bu mu am Almadies ñu ne compte yi ñu ne compte yi moom euh, banque de l'habitat wala bu euh, Afrique de l'Ouest fu nekk am na fa un million ñu ne léegi nañ dajale yooyu xool valeur u kër yeeg yooyu après ñu commencé miraas est-ce que noonu lay demee dañ naan la noonu mbir yi du demee noonu nit ki bu génnee àddina la mu fa bàyyi instant bii ñëwaguñu ci ñi koy doon mais moom mi génn àddina ay mbiram d'abord parce que ñi koy doon beneen affaire na ñoon ñëwaguñ ci ñoom ñun ñu ngi ci moom mi génn àddina mooy pare na moom minal minal minal mawtaa génn àddina léegi lan la gaa yi def mooy de mooy ba léegi nii comme ñu ne léegi li génn àddina dencaguñu ko hmm? toppatooguñu ko dexaguñ yooyu léegi li nga xam ne bu dee bàyyi na fi alal à condition waaw parce que am na ñoo xam ne mën nañu génn àddina duñ fi bàyyi dara lu dul mbubb mi ñu sol waaw mais bu dee am na mu fi bàyyi ñu xool comme ni waa ji ñoxoon sànq ci ay banque de l'habitat wa ki euh, magasin kër car caaroy gaar yeeg euh, kër masaar ak yooyu kooku dañ naan la première chose mooy li mu fi bàyyi xam nga nan lañ koy woowee mooy ak tarika mooy li mu fi bàyyi min min taraka bàyyi na mooy loolu noonu tarika la tudd pour l'instant mooy li mu fi bàyyi mooy aji dawlu ji ki faatu li nga xam ne moom la bàyyi ginnaaw léegi nag alal jooju noonu mu bàyyi ak façon mu alal ale alale moo xam ab ay tool la moo xam ay usine la yooyu yépp alal jooju wala ay ay ay ay de banque la wala ay kalandoo yu mu moom wala ay oto de transport yoo xam ne moom la yor ay car de transport wala yu man di doon kooku noonu wala ay vache entreprise laitière entreprise léegi euh, loolu noonu moom lañu naan ak tarika ak yére yi mu fi bàyyi téere yi mu fi bàyyi loolu lépp bibliothèque bi mu fi bàyyi matériel yi nga xam ne moom moo ko moom yi mu fi bàyyi loolu lépp tarika la tudd mooy lépp loo xam ne alal la bien la voilà alal parce que bi ñuy jàpp buñ nee alal rek ñuy xalaat xaalis non mooy les bien matériels ak lépp fiduciaire matériel loolu lépp alal la loolu nan la tudd tarika lay tudd mooy li nga xam ne moom la fi ki dem bàyyi ginnaaw loolu nag mu fi bàyyi dafa am ay àq yoo xamante ne nii moom lañu ciy seet da cee war laata ñuy ñëw ci miraas ndax miraas mooy dernière affaire bala ñu naan alal ji nañu xool ñaata la ngir def li sharia wax ñu jox ku nekk ci ñi ko war a donn bu dee ne bàyyi na fi ñu ko war a donn ñu jox leen ku nekk la nga xam ne moom la suñu borom ne nañu jox la loolu noonu bala ñu cee accident am yoo xam ne ay xuquuq ay àtte ay àq yoo xam ne ci tarika bi ci alal ji fi yoo xam ne moo jiitu miraas position ah. xam nga li ñuy wax mooy la mooy bu dee lim fi bàyyi dañoo jël àq yi jiitu ñu génne ko ci alal ja jeex miraas amul jeex na papa pëng jeex na jeex na jeex na y a pas d'héritage fii am ñi koy doon mooy amul lu ñu doon même bu dee ils sont là y a rien naa hérité amul dara ci ciy doon luñ fi doon parce que bañ ci génnee ñi nga xam ne yooyu ñoo njëkk ñu war ko cee génne bañ ko ci génnee dara desul lu ñu mën a ñi nga xam ne ñoo ko war a doon les ñi nga xam ne ñoo waroon a nekk ces ayants droit yooyu nag àq yooyu nekk ci tarika ci àq jooju mooy alal gi mu fi bàyyi ginnaawam moom hein dafa <clears throat> ñetti àq la ihfazu hadhihi al ashya takk ko bu baax ñetti àq moo am ci alal ji mu mooy tarika liñ naan tarika li fi nit ki fi faatu léegi bàyyi wala démb la faatu mooy ne lii la ñetti àq la bu boo bu ñetti yoo jàllee ñu dóoru ñëw ci miraas moo tax euh, ñi nga xam ne ñooy jàng miraas pour jàpp mbir mi am na dinaa la wax après yan ban benn baax boo xam ne ci ngay jàppee affaire bi yépp bi njëkk ci àq yooyu ci alal yi ñu fi bàyyi mooy at tajhiz at tajhizu at tajhiz mooy alal yi mu fi bàyyi ci lañu koy toppatoowe ba niñ koy jébbale boroomam kenn du ko jële feneen mooy ci alal yi fi bàyyi ci lañuy jëndee ci lañuy bu dee par exemple ñiy sang néew ci dëkk bi dañ leen di fay ci alal jooju dañ koy jële ci lañuy jële it kafan gi mooy li nga xamante ne nii mooy liñ koy sàng yi perkaal bi perkaal biñ koy solal ngir man koo jébbal boroomam suul ko ci alalam lañ koy jële waaw yaa ngi dégg waaye waaye waaye euh, pas ay nekk lu waaw bu ñu amee <clears throat> ñetti sangkatu néew li ñuy njëkk xool ci ñoom mooy est-ce que maîtriser nañu xam nañ ni ñuy sange néew bu dee ne kenn ci doom yi wala ñi ko jege wala ñooñu pare nañ ngir def ko gratuitement te man nañu ko ngir def ñoom manuñu ko ki ko fiy def ñi ko fiy def ñoom dañ leen di fay bu boobaa dañuy xool amul ñu naan kee mooy sangukatu les stars te moom ci VIP bi la bokkoon kon nañ ko fa yóbbu déedéet bu dee dafa cher lool kenn du ko fa yóbbu l'essentiel mooy na am ku ko sang selon ni ko suñu borom ni ko yonent ma lay sa sam leerale ni ñuy sang néew ñu sang ko doonale gisoon nañ ahkaamu gisoon nañ àttey ni ñuy sang néew loolu tar jarul ñuy ñëwaat bu dee kenn ci ñi nga xam ne ñooy ay mbokkam wala ay xaritam parewuñ njër def ko te manuñu ko wala manuñu ko te ñi koy def fokk ñu fay leen moo ngi mel ni en en France pays Europe yi nga xam ne centre funéraire bi dañ leen di fay le bien que le fait que ñu yor ko am ka koo xam ne mooy comme ñu ne fii centre funéraire day am ay musulman yoo xam ne ñoom ñoo fay nekk ndax centre funéraire yu bari <coughs> yu waa dëkk bi la ay chrétiens ñu ci ak ay athées. mais day am ñoo xam ne ay jullit lañ yoo xam dañ leen di ci fa la ñuy liggéey ñoom ñooy taxawu di sang néewu jullit ñi ñooñu dañ leen di fay bu boobaa bu dee ne yéen manu ngeen ko kookoo koy def wala foofu lañ koy defee ngeen xool ñaatal mooy tarif bi ngeen fay loolu le loolu liñ koy génnee ci alalu waa ji lay jóge nag dàqantawul bu kenn ñëwee ne doom man maay fay loolu loolu tax na bëgg a wax rek ne alal ji mu fi bàyyi bala ñu ko jël di ko séddale kenn mooy yii nii nga xam ne moom àq la ci moom te ñu war ko koo defal ci alalam lañ koy jëlee. léegi nag bu dee am na keneen ku ne man maay fay loolu wala maa ciy taxawu xayrun kooku baax na gratuitement jële dama koy def ala bi li wajhillaahi tabaaraka wa ta'aala loolu kay baax na waaye première àq mooy. li ñu koy waajale ngir jéppal ko boroomam ci alalam lañ koy jël ci alalam lañu koy jële kooku ci alalam lañ koy jële léegi lool benn affaire la ah beneen bi ci tegu muy kon première ngo ak tajhiz te tamit loolu am na leneen mooy bu dee ne te lool te du rek du rek euh, euh, liñ koy sangeek liñ koy mais bu dee ña koy suul almeer yoo yële ñay suul seen métier la te dañ leen di fay mooy seen métier la dañ leen di fay kanta nekk fi di yalwaan ci bërëb yooyu loolu noonu xam nga ne lii rekk day wane ne loolu noonu jaarul yoon ñu gis waa ji doon gas wala ñu foq mbaxana di wër ci biir nit ñi naan kan mooy ja kan mooy doon gas bàmmeel bi loolu jaarul yoon na wax ñaata lañ koy fay ñu xool ñaata lañ fay ñu fay ko mais li nga xam ne la généralisation de de du yalwaan loolu mooy li nga xam ne jaaruwul waaw inna sadaqata laa taxillu yonent bi saa saam doon na wax ne loolu daganul mooy gi inna mooy gi di di ñaan ak zakat yi di mooy di jël ay sarax di sarax di yal yalwaan euh, euh, koo xamante ne dafa am li zi quwwatin man ku am doole man a kii kooku waroo taxaw di ñaan di tàllal loxoog yooyu waaw déedéet xanta xataa ci euh, bésu iid yi rek gis nga yonent bi alayhi salaam dafa wax nañu fuqaraa yi surtout ta korite nañu def ba ñoom duñu soxla di laaj tey nekk di wër comme niñ koy gisee rek toog ñu imaam bi xutbaat yooyu wala yooyu nga gis taalibe yi di wër ci biir sàppe yi euh, yow ak loolu loolu yonent bi alayhi salaam ci boppam dañoo waxoon ne yéen ñi way ñàkk ñi fexe leen ba tey bu ñu nekk di ñaan di laaj ñun ñu def ko institution ci ci ci ci fu nekk nga gis ñu jël ay déedéet warul demee noonu waaw waaw léegi kon loolu noonu mooy bu dee ne ñooñ dañu leen a war a fay nañu xool ñaata lañu di fay te loolu ci alalu waa ji lay jóge parce que mënuñoo ñëw sànni kooram noonu il faut am ku ko gas bu dee ne ñi koy gas ci almeer yi dañ leen war a fay ñu xool ñaata la te loolu ci ci alalam lañ koy génne loolu lépp ci taj ci ci tajhiis ji la la la bokk waaw sang bi perkaal bi ak na suul ak yëjëm ci wàllu suul beeg yam ci soxla yépp bu dee ci alal wàllu alal ci alalam lañ koy jële loolu mooy premier àq bi nga xam ne alal ji fi bàyyi ju ñu war génne teg fële laaj mbir yi bañ xam ne lii wëg lii la ñu jël ko ci alalam teg nee bu dee ne amul ku taxaw ne man naa ko def gi wajjillaahi ta tabaraka wa naa ko def gratuitement ci alalam lañ koy jële waaw ay kantaa dinaa ko def ngeen rembourser ma déedéet kenn du la rembourser danga koy def li wajjillaahi ngir buur yàlla defal boo manul bàyyil ci alalam lañ koy jële waaw amul après ñu ñëw naan non non non naan après ñu topp kenn ci ci ñiy doon mais yow ay ko fayal déedéet nañ ko jël ci alalu waa ji waaw alal jaa ngi fi ci alalam nañ koy jële loolu mooy àq bu njëkk beneen àq bi ci tegu euh, mooy adduyun mooy bor yi bor yi ah mooy det yi nga xam ne moom mi génn àddina daa amoon ñu mu yoreeloon bor bor yooyu it fu ñu koy faye ci alal yi nga xam ne la fi bàyyi la ñuy jël bala ñuy miiraas lenn fay ko ci waaw loolu moo tax bu nit génnee àddina mu baax laaj ana ana ana kan kan moo mën a kan la yoreeloon te bu ko laaj mbooloo mi teew kese fexeel nga def publicité bi aka baaxoon na nag ni ñuy tàggee nit ñi ci rajo yi ñu ñu waxaale ca ca feewu tàgge ba ñu ngi ñaanit képp koo xamante ne nii ki dem yorooloon na la nga daal di manifester wu auprès de la famille bu jaree sax ñu bàyyi benn numéro de téléphone waaw ngir nga jokkoo numéro bii nga manifesté wu ñu xam ne yow yoreloon na la ñaata la la yoreel ak luy dëggal loolu le waaw ñu daal ñëw bor bor moo tax yonent bi sallallahu alayhi am nay jamono bu nit masoon a génn àddina comme ni xadis ne ci da doon wax ne est-ce que am na bor da doon laajte est-ce kii génn àddina am na bor wala déet buñ nee am na bor kay mooy bàyyi na bor ginnaaw mu ne jullee leen jullee leen sallu ala mawta ala ala mawtaakum jullee leen seen ki bu fekkee ne bu laajee nag ñu ne ko ah moom de amul woon bor fay nañ bor yépp mu daal koy jullee gis nañu hadith sayna abu qatada al harith ibn ribi' al ansaari radiyallahu ta'ala benn bés yonent bi alayhi salaatu salaam dafa am ku génn àddina mu laajte loolu moo doon jaal benn bi Medina est-ce que am na bor ñu ne ko waaw mu ne jullee leen seen néew <coughs> nee na bon affaire bi ak ni ma ni ma xame woon waajeeg ni ma ko soppe man yonent ma lay saaf saaf man nga koo jullee après man maa gàddu fay bor bi yonent ma lay saaf saaf jullee ko <coughs> nee saa bu ma daje woon ak moom après fu ma gisee bala ñoo wax dara danaan ma a qataada aqadayta dayn yow abu qataada est-ce que fay nga bor bi manaan ko déedéet fekk temps yooyu mënaguma ko wax ba benn bés moom yonent bi aleyhi salaatu salaam ma dajee waat ak moom mu ne ma abu qataada est fay nga bor bi ma ne ko waaw mu ne ma al léegi nag ci la deram door a sedde waaw ci la deram door a sedde allah parce que <laughs> bor day aj mbiru nit ki waaw parce que faj fayu ko am nañu mu yoreel léegi imagine al barudat julidatu est-ce que léegi imagine nga ah ah lii nii yonent bi alay saab wax ñu commencé di di di miraas nit koo xam ne laaju ñu sax ndax am kan la yoreel la kan est-ce que am na moom koo xam ne moom moo ko yoreel ay def wala ñu xam ko ñu xam loolu mais am na ku mu yoreel ñuy xëccoo alalam entre famille bi di xëccoo alors que seen bàyyi ku nekk naan li am ñoom seen bàyyi di génn àddina wala seen yaay moom allaaxiraam jagawut parce que Seydina Abu Qatada yonent ma alei satu salam dare al aana barudat bi ñu fayee nee bi ma nee ko fay na mu ne ko léegi nag bi ñu ko fayee ci la deram door a sedd <clears throat> mais yaa ngi imaginer yow nga xam ne sa waajur kon ci loolu lay ne fekk fayu ngeen bor bi ngeen nekk fi yéen toppatoo ngeen lool nekk priorité ci yéen mais li nekk priorité priorité ci yéen mooy dóorante ku nekk di uti sëriñ ku nekk di ut ñoo xam ne ñoo lay jàppale ay cas ak ay avocat ngir nga xool nan ngay tuŋaañe alal ji keneen ki nga jël nga ne ko tuŋaañ ñeneen ñi ñàkk ngir seen confort personel fii ci àddina ngeen bàyyi seen waajur wa dem moom àddinaam jagaw allaaxiraam jagawul loolu doy na waar allahu akbar kon loolu mooy deuxième bi dinañ ci ñëwaat ci côté det yi insha allah ci yi nga xam ne ñooy det yoo xam ne xuququllah ak xuququl ibad insha allahu taala kon xam naa tey dañaa yem ni parce que suñu waxtu jot na kon ñu ngi ci àq yi nga xam ne ñoo war ci ak tarika ci alal ji fi nit ki bàyyi gis nañ bu njëkk di li jëm ci wàllu ak tajhiis ah muy toppatoo gi ñu ko war toppatoo ci wutal ko sàngaay sangu ko utal ko càngaay waaye denc ko yooyu yépp ci alalam lay jóge bu dee amul ku taxaw ne maa koy def deuxième mooy det yi bor yi nga xam ne daa am ñu mu ko yoreeloon ci alalam lañ koy jële te loolu duñ ko xame fenn lu dul mu nekkoon tamit loo xam ne moom lu mu bindoon la moo tax yonent bi alei satu salaam na ñëw ci yooyu doon xërtal jullit ñi bu kenn kii euh, gont lu dul sa wasiya sa testament nekk sa suufu njegenaay loolu insha allah di dañ ci ñëw bu ko defee loolu mooy bind ne diw de yore naa ko waaw am sa tableau Excel boo xam ne nag bu accessible la ah, wala boog bu accessible ci benn nit minimum waaw koo xam ne dina ko mën a xam wala boog nga bind ko ci këyit wala nga kii en lu man di dem nga xam ne bu dara bu la dara dikkalee nga génn àddina dinañ mën a retrouver loolu gis ne ah yow bindoon nga ne diw ak diw diw yoreel naa ko cent mille euros diw yoreel naa ko cinquante mille euros diw yoreel naa ko deux mille euros diw yoreel naa ko cinq cent euros yu ainsi de suite mu leer loolu mooy mën nañ ko xamee noonu wala bu loolu amul ñu laaj même loolu sax du tee ñu laajte parce que mën na am yoo xam ne jotu ko woon a bind moo tax day laajte. nit ñi euh, kan mooy ki nga xam ne da ko yoreeloon li ma ne moo gaa yi dañoo ragal yàlla fii la ñuy ñëw ne man ñu ne la loolu seen digganteeg seen boroom la waaw loolu noonu joxe loo xam ne <coughs> alal joo xam ne waa ji ndeke day wax lu ko neex waa ji yoreelu ko loon bu dee moom loolu alal jaral na ko loolu te wallaahi nañu ko jaral waaw bu dee alal jaral na ko loolu xalaatu ci kii génn àddina fii mu tëdd moom noonu lay tëdd gi nii ñuy waajale mbi waa kii di ngir denc ko moom it lañ koy defee yooyu yëpp yoonu naw ci ragalul li graw amul kersa gis boromam subhaanahu wa gis ko muy ci surtout ci jamono ju toll nii jumel nii jamonoy tiis mu ñeme ci yàlla bay lekk alalu kii génn àddina nga xam ne moom la fi bàyyi mu nekk àqu ñi nga xam ne ñooy ñi ñi ko war a doon moom mu ñëw di ko lekk di wootewu ne dafoo koo yoreel loolu bu dee jaral na ko lool loolu ñu bàyyi bàkkaar boobu mu yenu ko moo gën ñuy jouer moom nekk allaaxiram bañ a jaar yoon parce que ñoo fi nekk naan bon peut kii dara la ko yoreelul dara dara yi alors que loolu déedéet joxeel waaw kon loolu insha allah kon deuxième bi mooy wàllu det yi